bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon eh, walilah alhamdu wal minna ñu dellu si waat fi nga xam ne fi lañ yemoon sànq eh, yal na borom bi taqabbal allahu min al jami' voilà eh, laata julli timis ji yal na borom bi nangul ñëpp ñu jeexale waale ci woon noonu li nga xam ne mooy xadis bu mujj ci riyaadu saalihiin bi euh, min kalaami sayyidil mursaliin moo leneen liñ doon wax mooy li lilladiina ahsanul husnaa loolu wax nañ ko ci biir waxoon nañ nañ ci ñëwaat bon gis nañ riwaa imaamu Tirmidi bi imaam Seydina Suhayb bu ci boppam ne yeneen saa saam loolee la leen doon euh, leeralal te jëlee nañ ko ci Ubay ibn Ka'b yooyu yëpp mu ne yeneen dañ ko laajee ziyaada mooy lan mu ne mooy an-nazaru xool gi nga xam ne moom la julli ñi di xool ilaa wajhihi al ci li nga xam ne mooy xar kanamu mooy ci li nga xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala voilà euh, kon mu des nag kon partie bi mooy introdu mooy conclusion xam nga gisoon nañ imam dafa defoon introduction ba ñuy commencer dafa def conclusion tamit xaatima waaw waaw akbar waaw alhamdulillah euh, sànq ñu ngi naan ramadan lañ ko commencé woon non du ramadan dañ ko jaawale woon ak siira bi siira bi lañ commencé woon ramadan Riyad bi ñu ngi ko commencé woon rajab le vingt six rajab mooy mooy mooy guddi gi nga xam ne ci guddi gi ñu naan mooy Isra wal Mi'raj ci la am taxawoon nañ ci boobu voilà <laughs> mu nekkoon loo xam ne euh, loolu it muy beneen affaire beneen lëkkaale boo xam ne boroom bi insha allah euh, ci euh, njort bu rafet yaakaar bu rafet gi ñu am ci moom que mooy mu nekk Isra ci moom ñun ñëpp nag ñun ñëpp waaw ndax kenn du. isra rañaan lu dul ci yonent bi saa saam ngay jaar waaw kenn manula rañaan lu dul ci moom ngay jaar waaw le vingt six rajab bésub àjjuma lañ ko tàmbale woon l'an mille quatre cent Chaban non non non rajab rajab ma naan Chaban rajab vendredi rajab mille quatre cent quarante quatre waaw jeexal ko tey vendredi le six hein le six li nga xam ne mooy zulqaada waaw nga xamante ne weer tedd la moom zulqaada bokk comme niñ la wax sànk ci euh, li nga xamante ne mooy weeru euh, ashurul hajj mooy weeru aji te boo fàttale ko yonent bi alayhi salaatu salaam euh, kiiwam yëpp umraam yëpp ci la ko defoon waaw ba mu des bi mu booleeg aji waaw waaw <laughs> Euh, am na Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu mu ngi ko doon wax waaw wa arba'un umarul haaji wa qiila thalathun la tara abadan muhsi ikhtilafihim wa kulluha kanat fi dhi qa'datin waqa'at abit ubaydaka fil imani fil islam fil fil imani fil imani wa salam voilà <laughs> waaw mu doon wax loolu ne yonent bi alayhi salaam ah boroom xam-xam ne dañuy wute wa arba'un mu ne ñeent umarul haaji ki nga xam ne mooy boroom gindi suñu ki nga xam ne moom la borom bi teg ngir mu gindi jaam yi wan leen borom bi génn ñu ci ay lëndëm dugal ñu ci leer indi ñu ci leer boroom xam-xam yi dañu wutee rahmatullah ñii ne ñeent la waqiila salaas ñii ne ñett la mu ne laa tara abadan waa siira nag doo gis mukk koo xam ne peeg na seenti wute mooy dalaa bëgg xatta ñoo mën a wute waaw dañu wute lu bari waaw mu ne nag kaay nag ma wax la dara man Seydil Haaji Malik ibn Usman alayhima ridwanu rahimu rahman waaw wa kulluha kanat fii di qa'datin yépp ci weer wii la ame woon muy du qa'da waaw ci la umraam yooyu ame woon waaw moo tax mu ñaan nag borom bi waay waay ah amit ubaydaka waay borom bi maa ngi lay ñaan di la sakku ñëw ci sa bunt bi nga xam ne du jeex say xéewal yi du jeex sa yërmande sa ngëneel waaye yal na nga faat ubaydaka sa su ndaw sii ci sa kanam tuuti waaw di man nii di alxaaji Malik alayhi ridwaanu Malik ñun ñëpp dañuy dugalaale suñuy wax suñuy bëgg ci biir de approprié wu ñaan gi tamit oo ngay daga su ñun ñii ñun tamit fil imaani ci ngëm yàlla wassalami ak tamit l'islam bi nga xamante nag wommatu ngeen wala tamutunna illaa wa antum muslimun waaw kon le vingt six rajab lañ ko commencé woon mille quatre cent quarante quatre mu jeex le six Zul Qaada ñaar yépp ci bésub àjjuma waaw gën ji bés ci bu nga xam ne moom la asamaan si jant bi fenk comme ni ko ne saa salam wax waaw kon ginnaaw loolu ñu war a continuer li imaam teg mu ne qaala allahu kon xadiis bi jeex na mu ne qaala allahu taala inna alladina aamanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anhaaru fi jannaati an-na'iim da'waahum fiihaa subhaanaka allaahumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaam wa aakhiru da'waahum ani alhamdu lillaahi rabbil aalamiin aw ah waaw en yooyu <laughs> waaw le le vingt six rajab vendredi vingt six rajab moo doon euh, kii moo tomboon ak le dix sept février deux mille vingt trois <laughs> lañ ko commencé woon <laughs> tey mooy le vingt quatre vendredi vingt quatre avril deux mille vingt six hmm? waaw. mooy bu dee ci grégorien moom février lañ ko commencé woon deux mille vingt trois jeexal ko avril deux mille vingt trois avril deux mille vingt quatre mille vingt six ah, bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon mu ne qaala allahu taala on al imam an-Nawawi mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut nee na innal amanu waaw ca suuratu Yuusuf Seydina salaat wa wassalaam mu ne inna alladhina amanu gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo gëm ah non non non du du du la ma suuratu suuratu Yuusuf non <laughs> non euh, kii kii kii boobu kii boobu ci moomu ci yóbbu waaye <laughs> Euh, euh, nu mu tudd tabaa bi yunus la dañu juum yunus lañu def lañ juum def yusuf non sayyidina yusuf aay yooyu mu tàmbalee mooy bi muy wax euh, moom voilà ak bokkam ya <laughs> alayhimu salaatu salaam non non yunus la yunusu ñoom dañu juum tabaa bi yuusu waaw naa nun bi lañ yunusu ñu def yusufu déedéet alayhimu salaatu salaam suratu yunus voilà ah aaya neuf ba dix inna alladina amanu mu ne borom bi nee na gaa yi nga xam ne ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati ñuy jëf jëf yu baax yi yahdihim rabbuhum borom bi moo leen di gindi bi imaanihim ci ngëneelam kese mais jaare ko ci ngëneelam li mu defoon ñu am ngëm yàlla ga waaw lépp dellu ci borom bi ci leen di gindee ba ñu ñëw ci àjjana yi nga xam ne ci lañ teere ba am gis borom bi tabaaraka wa ci la leen di gindee ba ñu mën a jaar siraat ba nga xam ne nit ñi ñu ngi ci doon pëdëx ku amul woon gaay niñ ci doon wadde borom bi moo leen gindi waaye moo leen gindi woon li jiwtu lool ci àddina bii tax ba pare sawoon leen ne leen dee leen ma ko ñaan ci faatiha ihdina siraatal mustaqim waaw boroom bi ñu ngi lay ñaan nga gindi ñu yoonu ñi nga xamante ne ci yoon wi nga xam ne moo cowooral jóge ci yow di dellu ci yow waaw gindi la fii ci kaw suuf waaye gindi la ci lépp looy dugg boo demee ci bàmmeel mu gindi la ci kàddu yi gën a mëdd yi nga xam ne moom la ngay tontu ñi nga xamante ne ñooy munkar ak nakiir malaaka yi lay laaj waaye boo demee yow qiyaam bu lëndëm googu amoo leer borom bi gindi la ñu teg siraat ci kaw jahannama mu gindi la waaye mu gindi la jóge la foofu ba dugal na biir aljana kon innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim buñ ñëwee yowmal qiyam ñi ma gëmoon fii ci kaw suuf borom bi nee na sa dëggal maa leen di gindi amul dara lu ñuy tiit moo tax malaaka yi naan leen yéen ah, laa xawfun alaykum wala inna alladhina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun waaw waaw gaa yooyu bi ñu génn ànd malaaka yi ne naan yéen bu leen am lu ngeen di ragal ak lu ngeen di jàq bëgg leen kese yéen bëgg lañ leen ñaan yéen dee leen bëgg loolu lañ leen wax yéen bëgg yi ñooy jooy ndax am naqar ay yooyu waaye yow moom commencé di bëgg dëggal bil jannaka àjjana nga nga xam ne moom lañ leen doon dëgg waaw kon mooy ñooñu bu ñu ñëwee yawmal qiyaam yahdihim rabbuhum borom bi moo leen di gindi ci kaw siraat bañ jàll du leen perturber waaw jaare ko leeru ngëneel gi leen defal muy imaan googu mooy leer gi leen di leeral tajiri yi buñ duggee biir àjjana mu gindi leen nag ba romb seraat bu dugg àjjana tajiri mu dugal leen foo xam ne tajiri dina daw min tahtihimul anhar ca seen ron dex ya yañ la yàgg a wax ñeent ya fii jannaati na'im ca àjjana xéewal ya da'wahum fiha subhanak bu ñu fa newee dañuy sàbbaal fàttalikul yulhamuuna tasbih dañ leen di yenkiwal sant yàlla takk wa takbiir ak di kabaar yàlla di allahu akbar wa tahmiid ak alhamdulillah mooy xeetu sikkar yi di delloo njukkal boroom bi di géej di féey ci ay géejam comme ni nga xam noonu lañ leen di yenkiwal yéen jaan yi dund ci kaw suuf noy ndax borom bi da leen a wan loo xam ne mënuñoo dund sans lool ajjana waaw kaw suuf kay ngay fuuy fuuylu waaw di def leneen yow doomu aadama bi ma ardarak <laughs> waaye wóole <laughs> boo duggee jaraboo manuñ leneen hatta waa safara dañuy dem bu yàggee ba ki ñoo nee nañ la foofu la ñuy seen borom yaa man naanu yaa xannaan la ñuy woo biir safara waaw mais sauf que ñoom côté biñ ñoom ñoom côté jalaal gi lañ jaar ak ñoom ngir ñu mën a jàll foofu yàlla nañu borom musal ci ñooñu amin kon da'waahum fiyaa subhaanak seen woote foofu la ci biir àjjana seen ñaan seen tudd yàlla seen jaamu yàlla te du jaamu yàlla boo xam ne taklif la ndax loolu jeex na mais borom bi mooy noon yulhamuna dañ leen koy yenk wan subhaanaka allahumma gàcc gaalaamaa yow ay borom bi allahumma ay suñu borom wa tahiyyatuhum fiha salaam seen nañuy nuyoo jàmm borom bi loolu la leen di nuyoo di waaw malaaka yi di leen ko nuyoo ñoom itam seen biir salaam jàmm wa aaxiru daawaahum lu mujj nag la nga xam ne moom la ñuy wax bu ñu duggee ajjana mooy anil hamdulillahi rabbil alamin ay way mboole sant yëpp dellu na ci borom bi nga xam ne mooy borom mbindeef yi léegi nag imaam daal di kii di tëj nag mu indi tamit beneen aaya boo xam ne moom lay tëjee mu nekk ci suuratul Araaf yi allahu akbar mu ne alhamdulillahi alladi hadaana li haadaa wa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiyil ummi wa ala ali muhammadin wa azwaajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin annabiyil ummi wa ala ali muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fil aalamiin innaka hamiidun majiid allah <laughs> al imaamu Nawawi mu ngi tëj de mu ngi jeexal kitaabu riyaadu saalihiina allah <laughs> mu ne alhamdulillahi mboolem cant yi ñeel na lillahi borom bi alladi mi nga xamante ne hadaana li hada moo ñu gindi lii yiw gi muy may ma man imaamu Nawawi ma tàmbale di dajale ngir xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam topp tànk yonent saa salaam mu ne woon fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaayib ki sama wax ak si ci moom mu jote ko na ko jottali ki ko gesewul ma dajale loolu da waxoon na ca introduction ba dellul foofa la ko yu poussé woon yóbbu ko ci mu bind taalif téere borom bi ma dimbali man imaamu Nawawi dindi ma aafiyal ma may ma lit li tax ma man koo dajale lépp xéewal yoo xam ne man mënuñu koo lim waaye alhamdulillah borom bi ñeel sant yëpp ñeel na borom boobu alladi hadaana li hada ni ñu gindi ci yiw ñii bañ noppali bañ koy noppi nii wa maa kunna linahtadiya nekk di ci gindeeku bay xam yoonu yiw gii ba di ci dajale e, e, e, tool yii fooyteefu yii tukkee ci kalaamu sayyidil mursaliin loolu mënuñu ko woon a am alayhi salaatu wassalaam di ci gindeeku lawlaa an hadaana Allah bu dul woon bi moo ñu ci gindi waaw lépp di dellu ci borom bi waaw lépp di dellu ci borom bi te lii waa àjjanaa ko waxoon ah gis nañ aay bi ci bunt bii gis nañ ko fi gisatu ko fi bi borom bi wax ci suuratul Araaf aay 43 waaw. mais walladina 42 ba 43 mais 43 bi ci lay wax li wa walladina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qaalu alhamdulillahi alladhi hadaana li haadaa wa maa kunnaa linahtadiya lawlaa an hadaana Allah laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nuudu an tilkumul jannatu uristumuuha uristumuuha bimaa kuntum ta'maluun. mu abbu de iqtibaas wàll aaya yii borom bi wax ñu ci suuratul Araaf ne way ngëm yàlla yi te doon jëf dëggal te doon jëf lu baax comme aaya biñ génn rek suuratu Yuusuf innal ladiina aamanu wa amilu saalihaat bii mu ne wal ladiina aamanu wa amilu saalihaat waaw borom bi du teg benn bakkan lu dul la nga xam ne moom lañ mettre à sa disposition la mu àttan waaw ñu nekk jaamu seen borom ngir seen borom ba fekk ci ko ulaa'ika ashaabul janna gaa yoo yële ñooy borom ajjana hum fiihaa xaaliduuna ñooy waa ajjana fa la ñuy biil fa la ñuy sax mu ne wa naza'naa maa fii suduurihim min ghil gisoon nañ ko ci mbalkaam yonent bay saa saam borom bi ne day tëj li nga xam ne moo nekk seen xol yi ci ñëkk-ñëkk bu ñu amaloon bu ñu amalante woon bu ñenn ñi doon amal ñenn ñi waaw tajri ajjana yi mu leen dugal dina daw min tahtihimul anhaar ca seen ron dex ya bu ñu fa duggee mooy xamdu moo tax alhamdulillahi fii bad in wa fii xatami waaw njaal jéen sant yàlla booy dund sant yàlla booy faatu sant yàlla boo dekkee ba borom bi dugal la àjjana lan la ñuy alhamdulillah cant yépp ñeel na borom bi alladi mi nga xam ne hadaana li hada moo ñu gindi ba indi ñu kër teraangaam gi xéewal yëpp ñu fi demal yëpp rawatina bi gën a màgg mooy di ko gis loolu borom bi ngëneelam kese la wa maa kunnaa linahtadiya mënuñu woon a gindeeku bay teerti fii lawlaa bulul woon ne an hadaana Allah borom bi moo ñu gindi woon haa borom bi nag am na ñum jaarali mbir mi <laughs> waaw lu tax ñu xam borom bi lu tax ñu am lii laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq suñu ndawi boroom alayhimu salaatu wassalaam dëgg dëgg indiloon nañ ñu dëgg moo tax ñu woo leen nag dëggal yonent yàlla saa saa am delloo njikkal yi borom bi jaarale xéewal gi ci yow xam ne ah ñooy l'intermédiaire borom bi diggante lanti nooru borom beeg jaam yi de waaw. wa nuudu walla nit buñ la defalee teraanga nga ñëw ba àgg yenn yi bul fàtte ña nga xam ne yow fi nga àgg ci ñoom la ko borom bi jaarale moo tax jazal jazal ñu jaaree ci ñun jazallahu anna shuyukhana yal nañu borom bi fayal suñu sëriñ yi rek waaw waaw jarul lim nag lim yi day bari mais yal nañu borom bi képp koo xam ne mas nañu jariñoo ci yow dërë dara dere lu mu néew néew ci xam-xamu l'islam xam-xamu yonent bi saa salaam yal na la borom bi fay loo xamante ne nii weesu na njortu képp kuy am njort amin <laughs> waaw. yal na leen borom bi booleeg seen sang suñu sang sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal ñi ngi génn àddina yal na borom bi la yokk leen leer boole leen ak rasuulu rabbil alamin waaw ci waxtu wu ne amin kon ñii delloo jukkeel ne laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq suñu ndaw borom yi alayhimu salaam dikkal nañ ñu dëgg indi woon na dëgg dëgg dëgg ñu woo leen nag an tilkumul janna kene àjjana jàngoo uristumuha dañ leen ko doon loo bi maa kuntum taamaloon ci ngëneelu yàlla waaye jaare ko ci mahdu fadlul mahd ci li nga xam ne mu ngeen doon jëf imaamu Nawawi kaddu yooyu waa àjjana di wax buñ duggee àjjana moom la jël ndax waxoon naa la képp koo xam ne taxawu nga lenn ci lu yoreen saa salaam newoon bu la ko borom bi mayee ba nga koy jeexal xamal ne yaa ngi ci àjjana parce que yoreen saa salaam léppam àjjana loolu moo tax ñu la woon ni ah yeneen saa salaam boo ko amee ñun ñu ngi àjjana même faatu bi ñu ngi àjjana nga di ñu lay wax yenn borom xam yi loolu ñenn ñi nga xam ne xamuñu affaire boobu naan mais nan nga demee àjjana te faatoo yu mel noonu quoi <laughs> voilà. waaw mu ne alhamdulillah alladhi hadaana li hadha allah mu ne allahumma waaw la mu tàmbale woon sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax mooy clé lépp. mu ne allahumma esa borom man imaamu Nawawi maa ngi tëj sama téere bi salli yal na nga julli ala muhammadin ci seydinaa muhammad waaw sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom nga ëpp loo sant moo ku sant yàlla moom la ñuy ëpp ku ñuy sant ci kaw waaw te moom la borom bi gën a sant abdika sa jaam bi wa rasulika di sa ndaw bi nga yor ci jaam yi annabi bi nga xam ne moom nga solo al yi nga xam ne mooy koju nday ñépp mi nga xamante ni jaarul ci banque jaarul ci fu ñuy jànge ci yooyu yaa ko xamal li wax xam def ko loo xam moom mu nga xam ne moo jàngal waa àddina ba pare mooy koju ndey ci ñoom waaw waala ndax ci moom la xam-xam yeeg leer yeeg lépp di tukkee comme ni nga xam ne xéewal yi noonu lay tukkee ci ndey ji di dem ci doom ji waaw al ummi wa ala ali muhammadin waaye maa ngi lay ñaan nga daal di julli ci waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aal nag ginnaa yeewu euh, kii rek waa kër mais képp koo xamante ne gëm nga ta topp ko non wa azwaajihi ak soxnaam ya radiyallahu anhunna wa durriyatihi ak njabootam waaw waaw waa ahlu bayt waaw kamaa keem ni nga xamante ne nii radiyallahu anhu sallayta nga jullee ala ibrahim ci sa xalil ba sa xarit ba di maam ja sayyidina ibrahima al xalil wa ala ali ibrahim ak képp koo xam ne gëm nga ta jeng jëm ci li nga xam ne moom la newe woon waaw bokk moom lépp wa barik teel na nga barkeel ala muhammadin say salatu ibrahimiya nga ñu ne nga nga daal di barkeel ala muhammadin ci suñu seydina muhammad mi annabi yonent bi nga xam ne ummi yi mooy ko ñu mooy ki nga xam ne nekkul koo xam ne dañ koo jàngaloon de waaw waala ali muhammadin waaye ci waa kër waa waa ñoñ waa ñoñ waa ñoñ seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa azwaajihi ak soxnaam yi wa zurriyaati aw zurriyati ak njabootam gi wa alu bayt radiyallahu anil jami kana kem ni nga xam ne baarak te nga barkeeloon ala ibrahima ci seydina wa mawlana ibrahim wa ala ali wa sallallahu alayhi wasallam wa ala ali ibrahim ak waa kër seydina ibrahim fil alamina ci ah adduna bi yépp waaw <laughs> innaka dëgg-dëgg yow borom bi xamidun waaw mindi yépp fi innaka yow xamidun yaay ki sant sa bopp majidun yaay ki tedd waaw imaamu Nawawi mu ne nag qaala al muallifu rahimahullah mu ne aji ci bind téere bii ki doon taalif lii dajale fi wax yi yi ci alquran ni mu doon ubbee buntu yi téere yi loolu def fi hadis yi kii mu ne moom de nee na rahimahullahu taala yal na borom bi daal di kontaan ci moom mu ne farahtu minhu mu ne pare naa ci lii mooy téere bi mu ne farahtu minhu pare naa ci téere bi taalif bii lii may taalif pare naa ci kañ yawmal isnayni allah bis bu mag a <laughs> bésu li nga xamante ne mooy isnayni mooy bésu altine bésu yonent bi alayhi salaatu wassalaam saway nee na ci laa ko pare am na ñoo xam ne dañoo juum di def euh, rabi'a ashar non du rabi'a ashar rabi'a shahr mooy le quatre shahri ramadan rabi'a shahri ramadan mooy le du mois ramadan ci weeru ramadan ñeenteeli fan ci koor gi sanata ban ban at ah ma ban at al imam mu ne sanata sab'in wa sitt mi'a mooy six cent soixante dix waaw sab'in mooy soixante dix wa sitta mi'a mooy six cent allahu akbar ah ci la ko pare waaw bi Dimashq dëkk bu barkel ba dëkk bu yaatu ay ngëneel ba di di Damas waaw waaw allahu akbar kon loolu la ko imaamu Nawawi jeexale weeru ramadan le quatre six cent soixante dix waaw allahu akbar muy six ans avant muy génn àddina waaw ndax boo fàttale ko woon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah fekk boobu trente neuf ans la am waaw allahu akbar waaw waaw allahu akbar allahu akbar mu ngi génnoon àddina six cent soixante euh, soixante seize voilà six cent soixante seize ci la génn àddina moom al imam an-Nawawi rahimahullah mu tomboon mille deux cent soixante-dix-sept mooy mille deux cent Euh, bi muy pare lii nii mooy ay ay ay ay ay ay ay mille deux cent soixante douze jàpp yooyu quoi voilà lay tombeel ci atum grégorien kon ci noonu la ko al imam jeexale radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa jazaahu anil islam xayra ah? ndax kat bu yoneen saa saa nee man sanaa képp ku leen defal ma'rufan fa kaafi'u ku leen defal njëkk na ngeen ko rétribuer delloo ko njekk lool ñun nag liñ mën a wax mooy jazaahullahu xayra na yeneen saa sam nee na boo waxee nit loolu mooy yow matal nga waaw yàlla na ko boroom bi yokk leer fa mu ne ak boroom xam-xam yi l'islam bi waaw ilaa abadil abidin ba ni boroom bi di leme suuf mu dolli di leen yokk même biir aljana waaw kon nag ci kaw noonu kon ci la ñu jeexale li nga xam ne mooy Riyadus Salihin noonu la ko imaamu Nawawi jeexale walillahi alhamdu wal minna di santaat yi boroom bi tamit di jëlaat kàddu yi mu wax ak cant yi mu def yooyu moomale ko tamit <laughs> jële ko ci woom waaw santi borom bi nga xam ne tamit moo ñu xéewale ñu taxawee liggéey bu meloon nii nga xam ne bon njàlbeen bi foogoon nañ ne da doon gaaw ndax moo tax au début sax comme li ngeen ko seetloo daanaka ay taxriij amul woon dañoo foogoon ne niñ defoon umdatul ahkaam beeg yooyu rek lañuy def di wax di dem finalement ñu boroom bi daal def ne amaana gis na que ne euh, li mu def dogal ko mooy ñu gën koo yaatal tuuti même bu dee bref <laughs> li fay jaabu ko waxee mu lay xoolaat bref commentaire <laughs> voilà di sant nag euh, ñëpp yoo xamante ni di sant vraiment borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne mënuñu ko delloo njukkeel jamais waaw ngëneel gi mu ñu defal comme li mu waxoon yeneen saa saa la inna fadlak inna te euh, ne ngëneelam fadlahu alay euh, wa kaana fadlullahi alayka azima voilà dëgg dëgg ngëneelu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw yow Seydina Muhammad lu màgg màgg la woo nañ ne loolu ku nekk ci ñun loolu yeneen saa saa dala ci daggal waaw li ci gën yéeme te loo xam ne bañ koy tàmbale bokkul woon ci li nga xam ne moom lañ yaakaaroon te bokkul woon sax ci suñuy plan mooy borom bi dëppaale ñu xadiis yi partie yi nga xam ne gis ngeen ko que ne ñu defe ko jumaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne xadiis yu bari fa la ko doon waxe waaw loolu mu nekk ngëneelu yàlla boo xamante ne Euh, masha allah manuñu koo fay waaye masjidu Quba tamit bi nga xamante ne foofu la njëkkat mooy jàkka ji njëkka tabax ci lislaam borom bi may ñu tamit foofu ñu am xadiis yoo xam ne wala ci xadiis yi am boo xam ne foofu lañ ko gise waaye fa nga xam ne nag mooy point central l'univers muy al kaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu may ñu tamit foofu ñu def fa ay jataay yu bari ci ay voyages yoo xam ne yu wuute la walillahi alhamdu wal minna loolu kan moo ko lan lañ lan lañu def lu tax borom bi defal ñu loolu am lu dul ngëneelam al mahd kefe waaw wallahi alladhi la huwa eh, eh, doy na teraanga boroom bi may la xadiis yoneen saa su nga koy jàng fi nga xam ne mooy mosquée rawatina sax mosquée bi yëpp waaye rawatina mosquée bi nga xam ne fii moom la yeneen saa sam la nekk ci côté minbaram alayhi salaatu wassalaam mosquée originale te foo ci nekk loolu la tawsi ak yi ba ko Seydina Usmaan doon def yeneen mu ne nee na man banaa lillaahi masjida yépp ci yam fépp nekk mais rawatina foofu nga xam ne foofu mooy fi bi nekk ci wet gi loolu lan lan lan Allahu akbar waaw waaye it yeneeni gox waaw waaw Villeurbanne moom wallaahi alhamdu wal minna fi lañu yàlla daal di tegandi fi lañu newandi waaw <laughs> ah, borom bi moom ay mbirum <laughs> kun fayakun la <laughs> te kenn saxul fen waaw ah, daanaka fi la vraiment di ñaan borom bi mu def ko manaaran ville boo xam ne day nekk manaar lumière bu l'islam nga xam ne faar lay doon ci faaru l'islam yi waaw waaye tamit di sant ñeneen ñi nga xam ne mbokk yi nga xam ne recevoir nañu seen kër ay Lyon 7 Lyon 8 Lyon 7 <laughs> Lyon 7e arrondissement wala 8e arrondissement ay Bron commune yu nekk fii ci Rhône bi voilà ak l'Ain fii euh, <laughs> département de l'Ain waaw foofu yëpp mooy boroom bi may nañu xéewal la fu nekk foofu yëpp ñu ma ñu dem fa waaye madinatu niis niis tamit yal na ko borom bi def manaar tamit ci manaaru faaru l'islam yi waaw foofu it masha allah borom bi may nañu ñu daal di fay euh, gis ci xadiis yi foofale waaye borom bi may nañu boo génnee France ginnaaw euh, euh, alxaramayni fi nga xam ne mooy Italia <laughs> waaw ci seen aéroport bi parce que attente bu yàgg boo fa am ah euh, euh, jullit nag warul di perte temps ci dara waaw attente yi yàgg nga def xadis ci biir aéroport bi masha Allah loolu lépp ay xéewalu borom bi la waaw yoo xamante ni borom bi ci ngëneelam lañu ko defale waaw bërëb yooyu yëpp ñuy ñaan borom bi tabaaraka wa taala ah muy Milano Ferno <laughs> ah, Ferno Milano waaw Malpensa <laughs> waaw yooyu yëpp borom bi xéewalu borom bi la lan lañ ci def dara <laughs> waaw ak feneen ak feneen ah, yal na borom bi eh, daal bi ñuy nangul lépp li wajhil karim mu nekk loo xam ne lu sell la lépp loo xam ne njuumte gu ci ne la ah képp ku gis njuumte gi eh, nga eh, corriger ko waaw te yàlla tax boo ma ko waxee man aw benn kii que ne voilà. dem na seen ci nga ne ma ah seede gis naa ne fii njuumte am na fa bulul lool man man naa jëmee ñëwaat jëlaat loolu fichier boobu yokk ci kii bi def ko ci suuf waaw ne lii njuumte la woon bu amoon ci lii comme li nga xam ne ci siira beeg yëpp ba léegi jeexul ku ci gis njuumte wax ma ko ma gis ne li nga wax noonu la ma koy corriger parce que kenn fi ma ko ak njàngale yi yi nga xam ne ak yi nga xam ne borom bi jataay yi yi yi yi borom bi def ñu taxawe ko yépp képp ku ci gis njuumte boo ñu ko waxee ñu gis ne waal lii la amuñu benn gene ñëwaat ca gannaaw jokk fichier def ko prime bu dee par exemple hadis euh, fichier ba mille deux cent quarante trois la woon dañuy def mille deux cent quarante trois prime ngir après dugal ko foofu bu ko defee képp kuy télécharger ci mbir mi nga amaale loolu mu am correction ñu bind ci correction waaw ndax loolu mooy mbir mi ki mat mooy boroom bi tabaaraka wa taala waaw amul benn jufu benn doomu aadama boo xam ne muccul ci ay njuumte wala ñu ko waxee ni ñu war a waxee waru ñoon waxe noonu loolu lépp borom bi lañuy ñaan mu daal di ñu koy jéggal képp koo xam ne gis nga ne bon wax nañ loo xamante ne jaaduwuloon wala ci moom wala ci leneen wala yu mel noonu loolu ñuy ñaan borom bi jéggal ñu ko képp koo xam ne mu jéggal ñu te yàlla tax ñun moom jàppaluñ kenn dara waaw def na suy na Ulba nu Zayd waxoon keroog bi Tabuk yeneen saa salaam bi nit ñi di joxe di participer moom amul dara lu joxe moom mu ne deram la joxe waaw yeneen saa salaam xëy julli fajar ba pare ci jàkka ji ne kan moo saraxe biit ñépp noppi mu ne kan moo saraxe biit ñépp noppi <coughs> mu ne kan moo saraxe biit mu jot ne ah man de saa salaam man de xaw lan ngay wax waaye man de bi damaa bi ma kiiwee damaa jóg ñaan borom bi tabaaraka wa taala julli ñaan ne ko ah borom bi sa yonent bi alayhi salaam ne mu ngi woote ngir ñu waajal joxe dépenser ngir xare bi ñuy waajal contre les romains byzantins Hiraq man nag awma lu ma joxe man sa jaam si doxal ba waaye de li ma am mooy sama der sama réputation képp ku ma mas a wax lu noonu wala nga amal ma àq wala dara loolu laa jël baal naa la ngir yàlla def ko muy sama participation allahu akbar yoneen saa saam ne ko loolu mooy sarax bi allahu akbar kon nag ñun loolu la ñuy tànd loolu lañuy ñaan hmm, borom bi may ñu ko kon nag ci kaw noonu kon walillahi alhamdu wal euh, ci la ñu jeexale kon mbir mi comme niñ leen ko waxe noonu yawmul jumaa euh, le six euh,